moom lañ wóolu ci asamaan ay suuf teewul muy wax ne ak fa wallahi te bari na luñ ko gis man dinaa jox nit bàyyi nit te ki ma jox ki ma bàyyi joxuma ko moo ma gënal ki ma jox waaw bu ko defee bu boobaa boo ko waxee gis nga gaa yi doon xunnu te wax naa la xunnu bi protesté bi dafa am ay cas de ñoom ñëpp yemuñ ñenn ñi incompréhension la mooy comprendre wuñu lu tax boo leen leeralee ñoom jeex na am ñoo xam ne rek boo leneen lañ ndax ñoom fii qulubihim marad ay naafiq xam ne noonu lañu mel waaw ñoom foog nga leen di jox boo leen di jox yaa baax boo leen joxul après euh, lépp ñu ñu ñu këpp la ko quoi ñooñu taxul ñuy wax waaw léegi euh, ñooñu <laughs> léegi euh, yonent bi saa salaam leeral waaw wax ko mu leer bu ko defee ñenn ñi seen xel day dal seen xol dal comme am rub na taxaliñ bi mooy bi mu waxee lool du du du woon ñépp xullu déedéet ñim bàyyi ñépp xullu déedéet déedéet ñun joxul woon ñoo ko foofu te ñooñu du ñëpp a xunnu ña jox xunnu ñu ngi ca woon am na taxlik mi joxuñu ko te xunnu <laughs> moo tax yeneen tubay saa saa loolu na ko ñuy gisee mooy tekkiwul bu ne moo jox ñeen ñenn ñu am ñu bàyyi ñamu bàyyi daal di xunnu ñooñu de du ñëpp la ñooñu ñu néew lañu te am na taxlik mi kenn jox ko te pourtant mu woon ci mbooloo bi yeneen tubay saa saa am na dinaa jox ay nit bàyyi ay nit te ñama bàyyi ñoo ma gënal ñi ma jox bokk na ci ñoom am na taxlik. pourtant joxuñu ko te xunnul yeneen tooy saa saa ne bokk na ci kooku dama koy bàyyi ku mel noonu bàyyi kook li yàlla def ci xolam Allahu akbar ci ak doylu ak koom ak yiw kon nañuy leeral la mère kii mooy li dialogue ak wax ak leeral waaw c'est pas que je le père de famille je fais des ñu laaj ma pourquoi tu fais la am lu ci solo lu ci solo la yow yooyu woo yu réponse yu sec yu sèche yooyu mooy la ah avancé leen waay mais mën a laaj ku leen laaj yoon léegi xoolal foofu foofu foofu njal ko fa mën a am ay caaxaan la léegi kon bokk na li ñuy jàng fii mooy kon ndekete yonent bi alayhi salaam mooy joxe di jox joxe tekkiwul ne ka ñuy jox moom moom moo gënal nit ki kam kam bàyyi waaw bu dee nit ku baax la waaw bu dee nit ko baax la sinon bu dee ak xam siyaasa xam sunna yonent bi alayhi salaam waaw sinon bon gars yi am na ñoo xam ne ñoom de toute façon ñoom euh, ñi ñu bëgg rek lañuy jox loolu nag ak wàññeeku dëgg la waaw ak mat mooy lii yonent bi alayhi def mooy da ngay xool ku nekk da ngay xool selon li nga xam ne moo gën a approprié nga jox ko ak ki nga xamante ne même boo ko joxul garaawul waaw waaw moo tax taalibe yi lool. ak taalibi da koo war a xam mais pas que bi yow gis nga ne boo saabu dara ñëwee ñii lay jox ko yow ça diir ko moom xam naa dese na laa teg fa déedéet déedéet déedéet déedéet waaw déedéet waaw ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñi ko gis ni ñoom doy am nañu doylu àgg nañ yenn niveau yi kooku yenn yu metti yi moom la koy bàyyee parce que na xam ne kook loolu du ko touché du ko du ko du ko du ko bajj bajjee alors que keneen ki waaw moo tax buur bi buur <laughs> ñi muy léeg-léeg mu gën jegeel ci boppam ñoo xamante ne nii dafa gis ne dañoo faible waaw teg leen ci kawam ak kii comme xale bi <laughs> waaw loolu la wax bi eh, eh, walillahi al-masal ala doon wax naan yeneen tubaab yi sax am na gisoon nañ ko ci riyaad bi yawmal qiyaam ay nit ñoo xam ne bu yawmal qiyaamee dañuy nekk ci ay manaabir min nuur yaghbituhumul anbiyaa <laughs> borom bi da leen di teg ci ay minbar yoo xam ne ci leer la yonent yi alayhimu salaam di leen ñee ñeewug lan mooy ñoom ñoo gën jege yàlla ku dul ñëw mais comme rek dagu buur bi ki nga xam ne mooy conseiller buur bi nga xam ne moo rëkk ne rës ci buur bi jege ko lool. principal conseil mi muy gis góor buy accueillir ay xale wala dem ci benn collège wala benn maternelle ah benn école jardin d'enfants xale yi ñëw mu leen di toog jël xale yi di ko teg ci seen kaw ah moom moom mu ngi taxaw nene moom di di di di xool <laughs> gis buur bi mu ñee xale yi ndeysaan ah xoola xale yi ndeysaan buur bi de teg na leen ci kaw te pourtant boobu boo leen gën a jege buur bi <laughs> voilà <laughs> walillahi al masalul a'la kon affaire yi loolu ñu nit ñi war a xam ne ak joxe tekkiwul ne kii laay jox moom laa gën a bëgg nit ku baax loolu la moo tax képp ko jàpp ne nit ku baax mooy ku roy yonent way sa sam ay joxe da ngay xame ci mu gën bëgg mooy yow xamoo waaw ndax dañ ko roye yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar kon nag ah lii lu am am solo la <laughs> waaw joxe looloo boo koxee gaa yi am wujj moom duñ ko <laughs> ñoom moom dañuy mesurer seen kan seen jëkkër gën a bëgg ci ki mu gën a jox <laughs> bu te boobu nag yow nag bu boobaa bokkul ak lii de boobu dala yow yemaleel quoi en temps di lu we ñuy yemale leen <laughs> daa lay problème képp nga fi na ren après kon mais joxe nit ku baax ak joxeem kenn du xam ne ki mu jox moom moo ko gënal ki mu joxul waaw waaw léeg-léeg loolu day daw ba ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom tous les jours ça ne veut pas dire ñoom ñoo ko gën a jege ci wàllu baatin ci wàllu euh, tarbiya que ñi nga xamante ne dañoo sorek moom waaw <laughs> déedéet kon nag dinaa jox nit bàyyi nit kam bàyyi nag moo ma gënal ki ma jox minhum Amr ibn Taghlib léegi nag lii mu ne bokk na ci amru ibn taghlib loolu dañ ciy jàng ne tagg nit ci kanam loolu mën naa ne bu dee ne du ko indil ak loru ak woru ak ak euh, gis boppam parce que lii moom tagg gu rëy la yeneen ci lay saa salaam ci biir minbar ci kaw minbar bi muy xutba nit ñi ne damay jox ay nit bàyyi ay nit te ñama bàyyi ñoo ma gënal te bokk na ci ñoom tudd kenn képp amru ibn taghlib <laughs> loolu du tënkaat. ah mais xam na ni kii loolu du ko lor waaw mais en général suñu jamono moom léegi yooyu euh, yu jara doose la waaw yu jara doose la boo xamee nit ci loolu ah alhamdulilah nga dopp sunna waaw ki ngay boolee hadith ki nga xam ne day tere ku tagg nit ci kanamam ak yi nga xamante ne dañuy gis ne Yonent bi saa saa def na ko Imaam na nawawi si fe indi na ko buntu fii ci Riyad bi mais loolu accès bu ñu ci de <laughs> loolu accès gu ñu ci. waaw bu boobaa insha allah dinañ gën a taxaw ci point boobu wallahu taala alam waaye bokk na liñ ciy jànge tamit que ne euh, Amr ibn Taghlib mooy ngëneelam quand mooy dañ ciy jàng ngëneel gu mu am ba yonent bay saa saam di ko tudd non seulement wax tamit li nga xam ne loolu la ràññeekoo moom ak ñeneen mooy li yàlla def ci xolam ci lan alxanaa doylu wala alxinaa koom wal xayr ak li nga xam ne mooy yiw mooy kon loolu yàlla di bind ci xolu jaam loolu mooy ak yiw waaw moo tax xinal qalb daal mooy alxinaa wal faqru faqrul qalb waaw mooy koomu de l'intérieur moo tax loolu la yonent fay saasaam tagg nit ñi moo tax mbir yi li ëpp solo li ci biir waaye nag li ci biir bu baaxee fokk li ci biti alaa inna fi ljasadi mudra ida salahat aw salahat salaha aljasadu kulluhu wa alaa wa hiya alqalb ah bu gisoo dañ xadis boobu alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen am na kooru doomu aadama bi yaramu doomu aadama bi suux woo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon te loolu mooy xol kon kay mooy xol bi bu baaxee day transcender feeñ ci yaram wi waaye lépp solo mooy li ci biir te kenn du ko gis pourtant mbooloo mi niñ bari noonu yonent way saa saam ku nekk ngay taxaw rek gis ne kii la mais yonent way saa saam bi moo ko wuññil li nekk ci xolu jaam loolu dañ ci xamee ne nit sëriñ ndax yonent way saa saa moo ne al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy doonoo yonent yi alayhimu salaam mooy ne sëriñ bi boroom bi da koy defal di ko wuññil xolu taalibe yi muy xam li ci nekk ndax ci kaw noonu surtout sëriñ bi nga pas sëriñ biy jàngale noonu kese biy jàngale di tarbiya waa ji di ko yëkkati di ko yóbbu ba ci boroomam ba ci loxo yonent bi alayhi salaam kooku boroom bi da koy may loolu ndax lan ci noonu la leen di mën a faje médecin bi boo ñëwee moom walillahi masal ala médecin euh, normal boo ñëwee mais du yem kese ci déclaratif yi ngay def déclaration yi ngay yor c'est il ne va pas limiter à du déclaratif que nga ñëw waaw waaw bismillah toogal a toog waaw la woon ah, waaw man de sama sama sama dënn bi daal mooy metti temps damay jekki daal mel ni mooy loolu muy bind mais après est-ce que ci loolu lay yem non day def diagnostic jël kiiwam bi teg sa sa dënn après bu gisee ne affaire bi doyul mu bindal la ne def ay analyse yu gën a poussé def ay ay rajo def bu ko jaree IRM ñu dugal la ci ci tube boobu ñu war a seet mooy loolu pour ngir gis baatin bi li ci biir kooku nag ci wàllu tarbiya moom du ay matériel yu mel noonu la yor sellaayu xolam ak àgg gu mu àgg mën tarbiya loolu moo tax mu mën a tarbiya ay nit mu àgg yenn stade yi ci roy bu mu roy yonent bi alayhi salaam ci la ko boroom bi di maye loolu mu mën a eh, di di di di tarbiya nit ñi te bu boobaa bu àggee ko borom bi da koy mën a wuññil xolu ñi nga xamante ne ñooy jaam yi mu ko booleel ngir mu mën a gis ne kii lii mooy problème am mu daal koy faj sinon bu leen xamu ko nan la leen di faje nan la leen mën a nekk koo xam ne boo leen di tarbiya di leen tarqiya manu la ne waaw sauf que loolu loolu affaire boobu réalité la bu am mais les faux soufis yépp di ñu gisee loolu di ko dégg ci waxtaanu nit ñu baax ñekk euh, aw yu mag yi ñoom dañ ko usurpation d'identité lañ def dañu ñëw di soloo yi ñoom di waxe ni ñoom di am allure ni ñoom posture ni ñoom di wane ne moom ñoom nag loolu lañu ñu man alors kenn mënu ci tos li mu réere biig rek fàtte na ko <laughs> te moom adnasu min kulli daras wa qalbuhu adnasu min kulli daras li Bamba wax ci masaalik te waa jooju ah xorom moo gën a taq gën a tëre lépp lu tëre waaw mu naan day tarbiya waat <laughs> moo gën a tëre ñëpp moo gën a tëre ñëpp <laughs> xolam gis nga déchetterie bi ba déchetterie yi tubaab yi seen kii non poubelle bi bi nga xam ne ca la ñuy def bat yu yu yu yu yu yi wala sax li nga xamante ne léegi gars yi dañuy def ay ay ay ay ay tri def maccaat yee ah yeenu ganaar yu nëb yéeg si eh, eh, eh, yi ñu seeñoo ba ñuy wulli ganaar geeg mbaqu xare yeeg fañ ko sotti mu nëb loolu moo gën a set xolu waa jooju waaw ñu ñëw nañ ne ñooy tarbiya gaa yi topp leen ñu ñu sànk ñu bari waaw ñu sànk ñu bari kon li am solo kon li nekk ci xol bi yiw gu ci yàlla def ku yàlla defal lii nag al ghina wal xayr wallahi laqad aflah kooku ne texe na koom doylu ba pare defal la ci yiw loolu la ñëpp ñaan waaw waaw allahumma nawwir qulubana bi nuuril qur'an wa sunna yàlla yàlla nga leeral suñu xol yi ci leeru alqur'an ak sunna allahu akbar amin kon nag mu ngi noonu dañ ci xam ne nit bu amee bu amee doylu kenn du ko mën a jënd fu ñu koy jàng ah, déggoo li Amru ibn Taxwiya fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xumuran maa ngi wat ci yàlla dugg ba di soppi di échanger ak waxu yeneen tubay saa saa bi mu seede ci man ne am na ñooñu da leen a bàyyeeg li yàlla def ci seen xol ci ak doylu ak koom ak yiw bokk na ci man am lu tax li loolu duma ko jëndee buñ ma joxoon trésor àddina duma ko dund ma bañ jàpp ci li ma yeneen tubay saa saa wax ko kenn du ko jënd nit ku yàlla defal ak doylu mon vieux. te dooni président mënoo ko jënd de nekk ci caaxaan foog ne ngir mu noppi nga koy invité au palais wala sa résidence principale wala nangam ak nangam di ko defal ay largesse di ko yónni malgré ça boo ko defalee bés bu la waree wax dëgg dala koy wax non dala koy wax ma ne jëndal kër jox ko mu dëkk fa bés bu gisee nga def nga nga nga teggi raay bi une seconde dina la ko wax ci ay teggin ak sutura waaye di wax gi moom dina ko def ndax kooku kenn mënu koo jënd lu tax ndax li yàlla def ci xolom min al ghina wala min al ghana'i wal xayr <laughs> moo tax kooku mooy nit koo xam ne kenn du ko mën a jënd ak nu man di demee mais nekkal mbokkam ak loo man di doon moom dëgg mooy bu salam haythu maala al haqq yamiil fi dëgg jeng jëm foofu lay jeng jëm waaw te loolu mooy lépp loolu mooy la richesse de la la richesse humaine waaw xol moo tax kooku kenn du ko jënd moo tax ku mel noonu yàlla bu la ko jox defalee sa xol européens yi di la xoy en tant que état ñu naan summeekul ci ak tey charia week yooyu ngir ñu defalal leen ay mbir euh, libérer leen seen mœurs yi seen plage yi seen yooyu bu ko defee ñu defal leen ay subvention ay doo waa club de Paris waa banque euh, euh, mondiale waa FMI ñu daal di leen kii kooku loolu du ko jënd danaam garder vos milliards on va travailler pour développer notre pays <laughs> téeléen seeni milliards kenn du leen jënde loolu position diplomatique bu taxawee ñu war a jël benn décision wala benn ay ay ñaar lu xew ñu war a jël féete fenn fa dëgg nekk la ñuy xool que mag yi ah boo wutee ñoom baa doon di problème seen yoon newu ci dëgg la ñuy wax lu leen ci fekk seen yoon ci parce que ñoom rénal xal ba la ñuy wax loolu nag bu ko président bi melee daa fekk ne ñamu jiite am nañ ci lu bàcc moo tax ñooñu ñooñu même bu dee ne du ci pays yu mag yi dañuy nekk ñoo xam ne ñu digne des personnes ay ay ay nit ñu digne gars yi respecté leen mais bu dee ñi nga xam ne par des coups de millions de dollars pièce wala d'euros la ñuy summee ko pare jaay seen réew seen ngor seen diine ngeen lool ñooñu da ngay xam ne bokkuñ ci ñi amuñu li yàlla defalu leen ci seen xol al ghina wala al ghina wal xayr a'adana allah min hada kon nag ci kaw noonu insha allah ñu bi ci tegu en fait gisoon nañu ko gisoon nañu ko moo tax nañ ko wax dañ koy ci dugg dara loolu rek la dañu ko dañu kaa wax taala après daal di jàll kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala muy indi kon hadis bi nga xam ne mooy hadis numéro cinq cent vingt sept hadis hmm? numéro cinq cent vingt sept mu ne ah waan Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla wabda' biman ta'ul wa xayru sadaqati maa kaana an dahri ghinaa wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah muttafaqun alayhi haaza lafzul Buxaari wa lafzu Muslimin axsar kon hadiis bi mu ne wa an cinq cent vingt-sept mu ne wa an Hakiim ibn Hizaam <laughs> gis nañ ko xadis euh, biñ génn bi paase bi ci tegu moo doon wa xadisu Seydina Hakim ibn Hizam muy cinq cent vingt-quatre gisoon nañu ko moom kon moom lu jëlaal xadis bi ci moom mu ne waan Hakim ibn mu ngi jële ci Hakim ibn Hizam hmm? mbokk yaay Xadijatu bintu Xuwaylid waxoon nañ la ko yaay Xadija mooy bàjjanam frère yaay Xadija mooy baayam comme ni ñu ko waxoon radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al yadul ulya loxo bi féete kaw xayrun moo mi la yadi sufla ci loxo bi féete suuf wabda te tàmbali bi man tawul ci ki nga xam ne moom la bo yow moom la dépense am borom bi ci yow la ko teg ki ngay dundal ki nga xam ne yaa ko war a dundal kooku tàmbaleel ci moom wa xayru sadaqati waaw te li gën ci sarax li gën ci sarax booy def maa kaana an zahri ghinan mooy bi nga xamante ne yow daa nekk ci ginnaaw bi say aajo fajoo ba pare ak ña nga xam ne yaa war a faj seeni aajo comme sa doom sa soxna sa waajur bu dee amul ku ko amul lu dunde ak ñooñu li gën yow say aajo faju ba pare ñi nga xam ne yaa leen wara a yor mu ne waman képp nag koo xam ne dafa téye boppam baabul afaafi baabu baabul qanaati wal afaaf téye boppam ci lépp loo xam ne lu xaram la am am yu yu baaxul yi moomeel ak tamit yu xaram yi kooku képp ku ko def sàkku ko ci yàlla te di fexe di ci tënk boppam yu'iffuhu Allah borom bi ma ko may gu retenu mu téye boppam am digne de nafs waaw digne de de mu ne wa man yastaghni ku sàkku borom bi tabaaraka wa taala daal di lay woomal ah yughnihillah waaw mooy ku doylu borom bi di def ngir doylu tey sàkku borom bi may la doylu borom bi dina la may doylu mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al Bukhari ak al imaam Muslim solo nag mu ne hada lii lafdul Bukhari lii imaamul Bukhari yi kaddu yi moom moo ko soloon yi wa lafdu Muslimin akhsar kanta kaddu yi imaamul Muslim indi moo gën a tënk hadith bi en fait fay boo fàttale ko hadith bi en fait beneen saxaaba lañ gisoon mu indi ko hadith bi dafa romboon hadith deux cent quatre-vingt-seize nga ne ma waxaata ma la deux cent quatre-vingt-seize ñaar téeméer ah ak juróom ñeent fukk ak juróom benn insha allahu taala romboon na ah foofu si Seydina Abu Hurayra la ko jëloon mooy baabu nafaqati ala al-iyaal buntu mooy buntu 36 fanweer ak juróom benn buntu bi doon wax ci dépenser ci njaboot ji bim na wa anhu déglu 286 wa anhu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-yadu al-ulyaa xayrun min al-yadi as-suflaa wabda' biman ta'ul wa xayru as-sadaqati maa kaana an dhaari ghinan wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah mu ne rawaahul Bukhari <coughs> léegi hadis bi nga ne ma ah attention yow léegi nan nga mën a wax jàll jàlloon la dëgg la kaddu yi kaddu yi la mais fii Seydina Hakim la waxoon ma ne la gis la boo delloo woo ci fichier boobu nga déglu nga dégluwaat ko dégluwaat ko boo ko defee. di nga dégg ñu waxoon la lii ne la gis nga hadis bii nii imaamul euh, an-Nawawi da ne rawaahul Buxaari te imaamul Buxaari soloowul indiwul kaddu yi ci Seydina Abu Hurayra sauf que ma ne la woon kaddu yi xam nga kan moo ko indi Seydina Hakim ibn Hisaam te boo demee ci kitaabu sada az-zakaat ci Sahih imaamul Buxaari alhamdulillah baabun laa sadaqata illaa an dhahri ghinan amul xaras lulul ci ginnaaw bi nga say ci ginnaaw ba nga fajee say aajoog aajooy ña nga war a dundal ba pare foofu waxoon nañ la hadis bi terme yii imaamu Nawawi indi ci Hakim ibn Hizam la sauf que Seydina Abu Hurayra soroo na ko waaye indiwul terme yi te lii la ko wax xoolal léegi nañ ñëwaat foofu ma waxaat la ko mais lii de boo demee di nga ko dégga dana say al imam al Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Musa ibn Isma'il mu nekk ñu nekk ma Musa ibn Isma'il al-Hafiz al Tabuzaki rahimahullahu ta'ala ah, rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Wuhayb ki ñu nettal mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili al-sahib al-Karabis rahimahullah qaala haddathana mu ne ki ñu nettal mooy Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid mbokk kan Hakim ni waxoon nañ la ko keroog an abi Hisham jëla ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid an Hakim xam nga waaye biñ gisoon eh, hadith sayna Hakim bi mu yoon gis fii la ji Urwa eh, bi bokkoon na ñu ko jëlee woon ci moom ah. man Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab wow dana nag an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi al-sufla wabda biman ta'ul wa khayru sadaqati an dhahri ghinan wa man yastanfif yu'fihi Allah wa man yastaghni yughnihi Allah mu ne wa anhu lii la woon mu ne Imam al-Bukhari ne hadith bi solo dañ ko ci mooy ci même tallale bi mu jaaraat ci Wuhayb bi bi ñu la wax sànq ibn Xaalid mu ne xaala foofu axbaranaa xabaare nañu Hisham muy doomu Urwa gi an abiihi ci baam ni Urwa ibn Zubayr an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu mel ne xadis bii nii la ko imaamul Buxaari wax mais kaddu yi dama ne la kaddu yi dëgg dëgg Hakim ibn Hizam moo ko nettali imaamul Buxaari da rek imaam Abu Hurayra soloo nañ ko moom itam mu soloo ko nii <laughs> mais kaddu yëpp andi bu Seydina Hakim mi la ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu arda kon gis nga <laughs> kon affaire baa ngi nii léegi eh, kon mooy lii gisoon nañ ko lépp lees jaa wax waraa wax ma ne gisoon nañu ko foofee moo tax du ñu ci ñëwaat léegi nag sauf que nga ne ma mais euh, mais mais dooma léegi euh, bon bële Abu Hurayra nga doon wax léegi ñan ñoo ko solo ma ne la kon wax na la ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Ahmad ibn euh, euh, <laughs> Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo na ko al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah non imaamu al nasai hmm? rahimahullahu taala moom itam daal dina koy solo eh, kii nu mu eh, moom moom solo na ko kon ak al imaamu muslim bi rahimahullah imaamul buxaari léegi imaam muslim imaamul buxaari yi da ne hada lafzul buxaari kon gis nañ ko sànq ah yi ko ëndee léegi nag mu des waaw eh, kii nag imaam muslim bi mu ne moom moom. Euh, bi mu ko andee moo gën a moo gën dafa gën la imam muslim ibn al-husayn ibn al-hajjaj abu al muslim ibn al-hajjaj ibn muslim rahimahullah al-yad al-ulya xayrun al-yad as-sufla ne buntu muhammad ibn bashar wa Muhammad ibn Hatim wa Ahmad ibn Abd jami'a waaw mu ne haddasanaa nettaloo ñu suñu sëriñ ñun imaam Muslim Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdiyul Basriyu rahimahullahu taala ñu gën koo xam ci Bundar rahimahullahu taala wa Muhammad ibn Hatim ak suñu beneen sëriñ di Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadiyul Marwaziyul Muaddibu rahimahullahu taala wa Ahmad ibn Abda ak sama beneen sëriñ di Ahmad ibn Abda ibn Musa ad-Dabbiyu al-Basriyu Abu Abdillah jami'an mu ne sama ñetti sëriñ yi ñoom ñëpp an Yahya al-Qattan ñu jël ko Yahya al-Qattan mu Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz am na riwaaya bi gisoon nañ keroog bi ñuy gis hadiisu Hakim bale rahimahullahu ta'ala mu ne qaala ibn Bashar mu ne sama sëriñ bi nga xam ne mooy ibn Bashar moom di Muhammad ibn Bashar Bundar dane qaala mu ne haddathana Yahya moom noonu la ko wax Yahya mooma muy ibn Qattan ibn Farrukh al-Qattan qaala mu ne haddathana Amr ibn Uthman muy Amr di doomu Usmaan qaala sami'tu Muusaa ibn Talha mu ne dégg naa Muusaa léegi kuy Amr ibn Usmaan muy Amr ibn Usmaan ibn Abdillah ibn Mawhib al-Qurashi at-Taymi gisoon nañ ko keroog al-Kuufi qaala sami'tu Muusaa même tallale bii loolu même hadith mooy beneen bi ndax hadith bi dafa am beneen façon bu mu ñëwee ci la doon waxe mooy hadithu ah, Hakim bi nga xam ne moom lañ gisoon bi mu naan sa'altu Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa a'taani voilà kon mu ne Muusaa ibn Talha di Muusaa ibn Talha ibn Ubaydullah ibn Usmaan ibn Amr ibn Ka'b moom moo ko jëlee ah mu ne yuhaddisu anna Hakiim ibn Hizaam haddasahu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala afdalu sadaqati aw xayru sadaqati an-nazaari ghinan wal-yadu al-'ulyaa xayrun mina al-yadi as-suflaa wabda' biman ta'ul nii la ko imaam Muslim indi moo tax mu ne moom moo gën a tënk eh, voilà kon ndax gisoo ci waman yasta'fif yooy loo Allah wa man yasta'ni yughnihi Allah loolu amul ci imaamu muslim bi moo tax mu ne moo gën a tënk kon nag xadiis bi lépp loo xamante ne moom lañ ci war a wax kon gis nga mooy lëkkaale ma bunt bi gis nga la sàkku sàkku ci yàlla ak téye sa bopp retenu téye sa bopp ci lépp loo xam ne lu ñuy sit la lu baaxul la borom bi dina la ko may waaye ku sàkku koom doylu ci yàlla borom bi may la ko te loxo bi féete kaw moo gën loxo bi féete suuf te nag looy ñëwee bay saraxe nag na nga commencé nag ci li nga xamante ne mooy ki la gën ta ah booy joxe nag daa fekk yow say aajoog ne nga war a faj ba pare waaw kon lépp lu ñu ko waroon a wax da demaat ci hadis numéro deux cent quatre-vingt-six insha allah bii di ñëw kon ñu daal di dugg ci beneen hadis di hadisu cinq vingt-huit bi mu ne wa an abdirrahman muawiya ibn abi sufyan rahimahullahu taala